baada awudu billahi min alshaytaani alrajim yu'ti alxikmata man yashaa wa man yu'ta alxikmata faqad utiya xayran kasiira wa maa yadakkaru illaa ulul albaab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñaar téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne yu'til xikmata sa boroom moom ma di nga xam ne moo leen digal di leen dig li nga xamante ne mooy jéggalam ak yërmande ak ngëneelam gu yaatu gi mooy ki nga xamante ne yuutil xikmata moom de mooy joxe li nga xamante ne nii mooy xam-xam de mooy joxe li nga xamante ne xam-xamu alquran wax la nga xamante ne nii mooy la nga xamante ne xam yu xuut yoo yële mooy joxe xam-xamu alquran xam-xamu sunna mooy joxe li nga xamante ne nii xam-xam bu tax jaamam jaam bi man ko di jaamu moom ci li nga xamante ne noonee la ko bëggee moom boroom bi tabaaraka wa la te di mooy joxe li nga xam ne xam-xam bu xóot dégg-dégg bu xóot ci wàllu diine kooku moo koy joxe may yashaa'u ku ko soob nag la koy jox wa may yutal hikma képp ku ñu jox lii lépp muy muy sagesse gi muy xam-xam yu rëy yii dégg-dégg yu rëy yii ci xam-xamu diine faqat dëgg-dëgg uuti ya koo kees de joxees nañ ko xayran yiw kasiira bu baree baree bari yiw gu bari lees ko jox wama yadhakkaru waaye nag du fàttaleku te nag du nekk koo xamante ne nii day waaru ci lii illaa lu dul ulul albaab ñi nga xamante ne ñooy boroom saalu xel yu ñaw yi de te seen xew leer ñooñu ñooy xam ne xam xam-xamu mooy xéewalu xam-xam xéewalu dégg ci diine am dégg-dégg bu xóot ci diine ah loolu gaa yu bari daal wuñ koy ñam moo tax ñuy yërëm ñi nga xam ne ñooy al ulama bu dee ne gisuñu ne ñoom seeni poche gis na ci wàllu àddina gaa yi di leen yërëm naan ces pauvres là alors que xamuñ ne wallahi ñooñu borom bi nee nañ ah ñoom de faq ñu jox lañu yor ñoom muy xam-xam boo xam ne bu sell bu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala di ilmul laduni ak dégg-dégg gu sew ci wàllu diine kooku de jox nañ ko xayran kasiira waaye nag malheureusement wama yadhakkaru du fàttaleku te du ci waaru lu dul ñi nga xam ne ñoom la seen xel yi daal di ñaw ci wàllu xam-xamu diine mu ne wama anfaqtum lépp loo xamante ne nii dépensé ngeen ko min nafaqatin ci dépense aw nadartum wala ngeen nidar ne borom bi man daal yi fas yéene naa borom bi ma defal ko samedi bii di ñëw defal ko lu baax lii wala boog beneen façon ni bi nga xamante ne ni du bu gën mooy ne borom bi bu ma defalee lii de dinaa ko defal lii mu ne loolu lépp lu ngeen ci def lépp lu ngeen dépensé wala ngeen nizar min mew nadartum min nadrin wala ngeen nizar lu ngeen mën a nizar ci nizar rek yëg leen ne borom bi tabaraka wa taala fa inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala ya'lamuhu moom de xam na ko jarul ngeen ay ay ay ay ay registre di ko ci bind foog na yow ko bindoo sa tur nga mer voilà lu tax man ba may joxe cinq cent mille lu tax binduñ ko waaye it lan moo tax ci biir tente bi waxuñ ne man mii maa fi def lii man ajaa diw wala man allaaji diw maa fi def lii lu tax waxuñu ma ndax dañ ma soxore tey la ñuy mujjee laal sama échec loolu moom du tus mbiru tus wama anfaqtum lu ngeen mën a dépenser jarul nit ñi di ko wax ak xam non waaw nadartum wala lépp lu ngeen nidar jarul ngeen di publicité fen naan maa defoon lii man ba man nisaree lii déedéet bu dee ne yow ngistal génn na ci yow waaye moos bu dee ne feebar yooyu ngistal ki dégg tëlëg façon yoo yële ak lu mu ci man di demee sax mooy ne borom bi moom ah ya'lamu xam ya'lamu xam na ko wama lizaalimiina kantaa tooñkat yi nga xam ne ñooy ngistalkat yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy tooñ nit ñi wala ñooy def ba pare di def man nag ada gaa yooyu nga xam ne ñooy tooñkat yi ak ñi nga xamante ne seen alal yi àq ya ca war ak nay tax na ndax iblis leen dig ne leen bu ngeen fi joxee di ñàkk gaa yi bañ a joxe ak yooyu yépp wala ñu nisar daal di dem ba war koo def mu ne leen hé attention ah lii yow lii waay yow lii day dara yow lii da nga koo waxoon noonu rek a ah da nga ko jeneeroon noonu kese nisaroo woon tous la boo fi jëlee sa alal di joxe di nga xam zaalimiina danam ñeelul ñi nga xam ne ñooy tooñkat yoo yëlee min ansaar amul kenn ku leen di dimbali ëllëg bu leen borom bi tabaaraka wa taala xel see fee mbugal ne mu ne in tubdu sadaqaat mu ne yéen way ngëm yàlla yi nag bu ngeen feeñalee as-sadaqaat yi li nga xam ne mooy seen sarax yi yi nga xam ne mooy yu baax yi nga xamante ne ni moom ngeen di def ci borom ngir boroom bi tabaaraka wa taala di ko dépenser fa ni'ma hi eskay est-ce que jamooy mooy mooy dépense yoo yële ngeen xam ne da ngeen koo feeñal koo xam ne moom amul feebaru ngistal ak déggtal yooyu ñuy wax dafa den ci moom nga xam ne moom bu joxee day tax nit ñi mën a ñemee joxe ak nit ñi xam ne mbaax a ngi am ba léegi que ne joxe leen ko muy feeñal moo gën moo tax mbir mi ci lu ñu joyal est-ce que xabaar mooy mooy sarax wala boog def lu baax loo xam ne dañ koy def ñépp gis ko wala looy nëbbu ban moo gën loolu ça dépend rek ci nit ki. voilà loolu ça dépend ci nit kiy joxe moom fan la toll bu dee ne moom affaire feebaru ngistal dégg tëlëg yooyu yëpp deñ na ci moom ba bu ko defee ci biti topari def ñu koy royaale comme le Seydina Omar radiyallahu anhu ba ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ba mu laajee Seydina Siddiq Abu Bakrin radiyallahu anhu ak Seydina Omar radiyallahu anhuma lu tax ku nekk booy julli kii di wax ndànk buy buy naafila kii di wax ci kaw lañ tontu woon mbir mango yonent bi alayhi salaam moo leen recadré waat tax ku nekk mu wan la fi nga xam ne noonu la gënee voilà kii ne Seydina Omar ne man dama koo def ngir yee ki nga xaman dàq seytaane ak waswaas yi nga xam ne mooy jax-jaxal xam ne daa yëgadi te doon ma yee ko ngir mu mën a def ni man lu ko mel noonu loolu day baax voilà mu ne ko wàññil tuuti kële mu ne ko yëkkatil tuuti sa kàddu yow Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma kon mu képp koo xam ne daal ngistal ak yooyu dañ na ci yow yow nga xam ne boo ko defee nit ñi mën nañoo roye yow ci yow loolu nga def ko moo gën moom la naan in tubdu bu ngeen feeñalee as-sadaqaati li nga xam ne mooy seen sarax yi seen de bonne de bon de bonne séance yi loolu de ne wa in tuxfuha bu ngeen ko nëbbee nag def ko ci loo xamante ne comme la suñu borom doon wax ña nga xam ne ñoom lay daal di utal li nga xamante ne nii mooy keral bés bi nga xamante ne nii amul ker lu dul keram ci juróom-ñaar yoo yële wax na jeune boo xamante ne nii nit koo xamante ne nii mooy ndejoor bi dafa génne sarax joxe loo xamante ne nii càmmoñ bi sax yëgu ko suñu borom nekkoo ko bokk naa ci ñi nga xamante ne nii ñoom de dama leen di keral ëllëg bés bi nga xamante ne nii yawmal qiyam amul ker lu dul keru borom bi tabaraka wa kon nag moo ngi noonu wala ngeen nëbb mais loolu de wattu tuuhaa ngeen koy jox nag al fuqaraa way ñàkk ñi ñi nga xam ne dañoo aajo woo ngeen di xool di leen jox même bu dee ne ñoom du ñoom ñooy ñëw di laaj ña ciy laaj ak ñu dulul laaj yépp ngeen leen di dimbali fa huwa loolu la de xayrun lakum moo gën ci yéen wa yukaffirankum sayyi'a min sayyi'atikum mu daata seen borom dina leen faral daal di leen jéggal min sayyi'atikum ci li nga xamante ne mooy ci seen bàkkaar yi mooy wala seen bàkkaar yépp bu ko soobee mu jéggal leen seen bàkkaar yëpp ci loolu le wallahu tabaram bi tabaraka wa taala bima na ci li nga xamante ne moom ngeen di jëf xabiirun ku ko xam la mu ne laysa alayka hudaahum mu ne yow na yonente bi alayhi salaatu wassalaam gis nga yéeféer yi ak buxalaa u yi ak munaafiquunal kibaar yi yow nekkul ci sa kaw hudaahum li nga xam ne mooy seenum njub li nga xam ne mooy tax ñu nangul lii nga leen di woowe yu baax yi nga leen di woowe te leen di wax ñuy def te yàlla kese tamit ñuy gëm seen borom loolu ndax dinañ ko gëm seenu njub teguwuloo ma ko sab loxo de walakin allaha waaye li am ba des mooy allah borom bi tabaraka wa taala yahdi mooy ki nga xam ne mooy gindi may yasha ku ko soob wa ma tunfiqu lépp loo xam ne dépensé ngeen ko min xayrin ci yiw rek fali anfusikum na ngeen xam ne yool ba ci seen kaw lay demaat rek borom bi moom moom moom yéen lay yoole yow leen yéen lay fay wa ma tunfiquna nag mooy lépp loo xam ne dépensé ngeen ko illa ibtigha wajhillah lulul li nga xamante ne nii <laughs> mooy ut ngërëmal yàlla ut la face d'Allah mooy nekk-nekk yàlla ci boppam moo tax ngeen di def waaye wama tunfiquuna bu leen wama tun lépp loo xam ne lool ngeen def ngir loolu rek xam leen ne tamit borom bi da leen koy fay wama tunfiqu te nag bu leen lépp lu ngeen dépenser min xayrin ci yiw yuwaffa ilaykum dees na leen ko matal fay leen ko ba mat sëkk wa antum te yéen bees leen di fay ëllëg la tuzlamuna kenn du leen tooñ de